bi àwnillaahi wa minnatihi at mu njëkk bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaay ci atu gàddaay gi paase madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu nekkoon bunt bu am solo ci at mu njëkk mu fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam uh, paase gis nañu jëf yu mag yam fa taxawal euh, comme ni ko borom bi waxe laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir mu ne nekk na ci pour yéen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam royukaay bu rafet a rafet Euh, waxoon nañ ci yooyu que ne kon nag gis nga li ñu li mu tàmbalee ñu nit buñ bëggoon bu ñu bëggee lawoon newaat fokk ñu jaar foofu ndax kat foofu mooy yoon wi qul hadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana mooy haadihi suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax leen ne haadihi gis nga dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam gii ngeen xam ne moom ngeen nekk ñoom lañu nekk di ko jàng mu ne dundu gi sabili mooy sama yoon mooy ne moom dundam ci boppam mooy lislaam moom alayhi salaatu wasalaam kon nag loolu mooy yoon wi moo tax suñu boroom ne in kuntum tuhibbuuna allah qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkum allah mu ne yonent bi alayhi salaatu waxal jaam yi ne leen bu dee ne dañoo sopp buur yàlla topp leen ma man sayyidina rasulillah alayhi salaatu wasalaam bu ko defee ci topp ma ci la leen buur yàlla di sopp kon nag mu ngi noonu ah, gis nañ at mu njëkk mi liñ ci taxawe bu ñu bëggee lawoon newaat fokk ñu jaar foofu tey nag comme ni ñu ko waxe woon ñuy ubbi bunt bu rëy rëy rëy rëy boo xamante ne nii ba jeexu siira bi du deñ di ànd ak ñun ndax loolu mooy dunduk alayhi salaatu wassalaam te loolu mu ngi commencé ci jamono yi nga xam ne ñun ci lañu nekk muy kitaabul maghazi Allahu akbar muy bunt bu rëy rëy rëy muy bunt bi wax ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, xam nga ci jeexitalu jataay bii ñu génn maa ngi doon wax ne képp koo xamante ne nii képp képp koo xamante ne nii li weesu raw na la mooy lii bu mu la raw kitaabul maghazi xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ma a'zamaha wa ajallaha ana lu ko gën a màgg te gën koo rëy incha allah dinañ gis alla ali awa durar muy pierre précieuse yu naqaree am yi incha allah dinañ gis ni ko suñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim génne ba ñu xam ne ci biir xare yooyu ba ñu xam ne ndeke xare yi nekkul woon rek léeboon léppoon amoon na fi ndaanaan comme ni ñu koy kii ay waay Badar de lii la deme woon taade ñi ñu rey taawu kii ñiiw a gañe woon ñee lañ gañe woon ñii lañ jàppoon prisonnier loolu déedéet moo tax alquran comme li suñu sëriñ di wax Cheikh Mohammad Moustapha mu naan alquran du du jàngale xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ko jàngale comme nettali ni ay histoire nii rek ñëw dem raconter mu jeex mu ne moo tax ku deful attention walla xamoo di nga jàng alxuraan yépp ba mu jeex yow doo doo da ngay foog ne amul benn xare bu yonent bu suñu boroom tudd ci ci ci alxuraan bi ndax da ko dul defe comme ñun nga xam ne relater histoire ñii temps de mort keroog Badar fee lañ kii ñi dóor ñiy ray ñi ñiy def nii alxuraan du waxe noonu déedéet pourtant daanaka alxuraan lu bari bari bari ci alxuraan day nettali li nga xam ne mooy xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu koy gisee insha allahu taala ndax loolu la mooy du ko nettalee noonu ndax mbir mi du loolu moo loolu ay fee relaté ko noonu rek dem ah, ah. ay li ci ne ci jàng insha allah dinañu ko gis ah, kitaabul maghazi dafa nekk bunt bu rëy ñenn ñi dañ koy tudde kitaabul maghazi comme imaam al buxaari rahmatullah alayhi ci saxiix bi dafa def bismillahi rrahmani rrahim kitaabul maghazi waaw mu ne moom imaam al buxaari rahmatullah alayhi bismillahi rrahmani tàmbalee ci turu suñu boroom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ba laal ñépp ak képp ak lépp mu doora a commencer mu ne kitaabul maghazi lii de mooy buntu mooy téere téere bi nga xam ne al maghazi ci xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii ab téere bu rëy la kanta imaam muslim ibn al moom euh, ci wàllu xeex yi da ko defal moom mu ko tudde kitaabul jihaadi wa siyar muy téere li nga xamante ne mooy jihaad wa ak li nga xamante ne mooy euh, dundug yonant bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la imaam muslim ibnul xajjaaj daldi tudde buntam boobu waaye na ko noon imaam yu bari waa ahlu siyar tamit noonu lañ koy tudde kitaabu siyari wal maghazi gisoo imaam ibn isxaaq di sëriñu domaine bi rahmatullah alayhim euh, moo tax téereem bi noonu lañ koy maghazi imaam ibn isxaaq ibn yasaar al-muttalibi léegi nag mënoon nañu lim ñu bari ni ñu tuddee seen bunt yooyu ak seen téere yi gisoon nañu bi ñuy gis moo ci introduction ba te imaamuna malik ibn anas rahmatullah alayhi la doon wax aleykum bi maghazi muusa ibn uqba fa innahu kaana thiqa da doon wax naan xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen ko bëggee jàng maa ngi leen di dénk man Maalik ibn Anas maa ngi leen di dénk téeréb ki nga xamante ne mooy euh, Muusa ibn ba ndax moom kat ku dëgër la woon ku wóor la te imaam Ahmad ibn Hanbal tamit rahmatullah alayhi kadhalika noonu la ko doon waxe kon imaam az-Zuhri ñoo ñépp nga xamante ne mooy liñ ko dajaleel maghazi imaam az-Zuhri bindu ko mais dañ ko dajale euh, rahmatullah alayhim ndax importance bu mu amoon léegi yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye dañuy commencer insha allahu taala comme ni ñu ko baaxe di def te jële ko ci suñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy définition bala ngaa dugg ci benn mbir mooy lan lay tekki kitaabul maghazi lan mooy al maghazi bu ñu gisee li boroom Umdatul Qaari di imaam Badruddin al Ayni al Hanafi rahmatullah alayhi dane bi muy shara saxiixu imaamul Buxaari ci kitaabul maghazi rahmatullah alayhima mu ne hada kitaabun fi bayaani magaazi nabiyi sallallahu alayhi wa sallama wal magaazi jamcu magza wal magza yasluxu an yakuuna masdaran taquulu gaza yagzu gazwan wa magzan wa magzaat wa yasluxu an yakuuna mawdicu lgazwi an yakuuna mawdi'ul ghazwi wa kawnihi masdaran muta'ayyinun huna mu ne wal ghazwatu min al ghazwi wa yujma'u ala ghazawaat moom imaam Badruddin al Ayni rahmatullah alayhi mu ne lii imaam al Buxaari def ne kitaabul maghazi rahmatullah alayhi téereb xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne téere la boo xam ne da ciy leeral xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nga ne ma waa définition bi mu ne la ci laay agsi nii wal maghazi mu ne la maghazi jam'u maghzen loolu pluriel la mooy maghazi pluriel la mooy lu bari la dañu dajale comme bu ma nee ay baam benn mbaam ay baam wala loxo benn loxo ay yoxo comme loolu yoxo mooy plurielu loxo ay baam baam mooy pluriel u mbaam ainsi de suite moom it c'est pareil fii mooy magasi pluriel la ci magza e, mu ne wal magza kanta moo magza di singulier bi di benn bi mu ne mën naa nekk masdar masdar mooy substantif mu ne danga naan taqulu danga naan ghaza mooy xare na yaxzu mu ngi xare mooy boo boo koy kii passé xare na yaxzu mu ngi xare wan ak xare voilà wan ak xare wa maghzan mooy ñaari masdar la man nga ne substantif man na nekk mooy man na nekk ghazwan ak maghza ak maghzan wa maghzatan loolu benn la mooy man na nekk lan li nga xamante ne mooy substantif mu ne waaye tamit man na nekk këne marsa te moom muy plurielu magazi di ay xare mën na nekk ne bërëb ba ñuy xaree mën na yor tur bi muy mawdu'ul ghazwi bërëb bi nga xam ne fala la bataay bi xeex bi guerre bi amee loolu mën na dañ koy tudde maghzan mooy fi nga xam ne fa la ñuy xeex waaye nag moom mu daal di nootal mooy ne ñaar yooyu yëpp mën na ne que mooy jëf ji la gaza mooy euh, euh, euh, xare na yaxzu mu ngi xare wan ak xare wala wa maghzan ma ghazwan wa maghzan wa maghzatan di masdar bi substantif bi mu ne loolu mën na nekk waaye man na nekk tamit que bërëb bi ñuy xaree la mu ne nag waaye wa kaw kawnuhu masdaran muta'ayyinun huna mais nag mu nekk substantif mooy li nga xam ne mooy li gën a ràññeeku ci bërëb bii te moom lañ ci jublu mu ne wal ghazwatu minal ghazwi mu ne ghazwatu mooy buñ naan ghazwatu ghazwatu banu fulaan mooy waaye xeex ba amoon ca waa diw xare ba mu ne loolu minal ghazwi ci ghazwi bi ci xare jóge mu ne pluriel nag mooy ghazawaat ghazwatun ghazawaat mooy pluriel bi gi ngay gis ne ghazwatun moom ghazawaat maghazi moom maghza Ah, loolu la imaam Badruddin al-Ayni wax mu ne ba léegi qaala al-Jawhari mu ne imaam muy toxal ne imaam al-Jawhari di boroom as-Sihah rahmatullah alayhi nee na ghazawtu al-aduwwa ghazwan wal ismu alxuzaa wa rajulun xaazin wal jamcu xuzaa mithlu qaadin wa qudaa mu ne imaam al-Jawhari nee na nekkoon ci boroom xam-xamu làng yi buñ nee xasawtu mooy xeex naa al aduwa xaswan xare naa ak noon ngi xare bu tar mooy maf'ulun mutlaq xaswan xasawtu comme jalastu jalsatal wala jilsatal udaba yi toog naa tooginu mooy pour insister la xam nga français du wax euh, euh, euh, wolof danaan toog naa tooginu voilà jalastu jilsata mais loolu noonu lu rafet la ci arabe muy maf'ulun mutlaq mais ci français amul lool loolu boo ko defee la ñuy wax pléonasme wala comme yu mel noonu mooy amu mooy amu ci mais am na beneen figure bu niroog noonu mooy day gën rafetal wax ji pour insister que ne parfaitement laa ko defe mu ne ghazawtu bu ma nee xare naa la aduwa ak noon bi ghazwan ak xare mu ne tur bi nag léegi wax na la verbe yee substantif yi léegi tur bi mu ne mooy ghuza ñi nga xam ne mooy kiy xare ñii xare ñii xare seen pluriel mooy ghuzatun ay xarekat mu ne wa rajulun ghazin bu dee kenn la nag dañ naan rajulun kii benn waay la ghazin koo xam ne xarekat la mu ne wal jamu pluriel bi ghuza mooy ghuza bi ñu wax sànq comme mithlu qaadin comme benn juge wa qudaa mooy pluriel am loolu la imaam Badruddin al-Ayni wax ci Umdatul Qaari bu dee imaam al-Buxaari euh, imaam euh, euh, al-Haafiz ibn Hajar ci Fathul Baari moom bi nga xam ne ci lay sharaa tamit saxiixu imaamul Buxaari ci kitaabul Maghaazi rahmatullah alayhima dane moom imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi mu ne al maghazi jamo maghzan mu daal di reprendre wax li mel ni li imaam badruddin al ayni wax raxmatullah alayhima waxoon nañ la ay contemporain lañ xamante woon nañ voilà mu ne al maghazi mooy plurielu maghzan mooy xare yi mooy premièru benn xare mu ne wayu xaalu dinañ wax gaza yaxzu gazwan wa maghza mu ne wal aslu gazwan wal waaxidatu gazwa mu ne wa gazaat mu ne wal miimu zaida mu indil ñu loo xam ne yokkal ñu ko ci mu ne dañu naan gaza yaxzu loolu gisoon nañ ko sànk ci waxu imaam badruddin rahmatullah alayhima mu ne wa Marza kanta Marza moom cosaanam Ghazwan la woon mais miim bi di Marza miim boobu ñu yokk ci kanam mu ne loolu dañ ko cee yokk zaida euh, mu ne lii it ba imaam Badruddin toxal na lu mel nii mu ne waan Sa'lab jële nañ ci Sa'lab bokkoon tamit ci boroom xam-xamu luga yi mu ne al ghazwatu boo déggee ñu ne ghazwatu al marra mooy benn yoon benn yoon rek wal ghuza buñ nee nag ghuza mu ne amalu sanatin kaamila mooy jëfu at moo xam ne atum lumb la léegi nga ne ma gis nañ ci wàllu sarf ci wàllu kii ak mot bi étymologiquement fu jóge waa léegi lan lay tekki lan la mot bi di tekki étymologiquement imaam alxaafid ibn xajar mu ne wa aslul ghazwi al qasdu mu ne Euh, cosaanu moo alxaswu muy xare loolu ci arab dëgg-dëgg mu mu ngi tekki alxasdu mooy jubu mooy jublu euh, comme buñ naan xasada mooy jublu na jublu ci benn mbir moo na imaam euh, diin al ayni mu ne wa qaala ibnu sayda ibnu siida nee na ibnu siida ci boroom xam-xam yooyu la woon yu arab yi mu ne gaza shay'a ghazwan idha araadahu wa talaba moom imaam badruddin al ayni muy toxal ci ibnu siida mu ne gaza shay'a mooy xare na benn mooy gaza shay'a ci arab étymologiquement mu ngi doon tekki jublu na am mbir ida araadahu bu ko nammee wa talabahu te mu sàkku mbir moomu mu ne nag waaye moo bi dafa mujj comme ni ñu mooy moo mu ne am na loo xam ne ci cosaanu baat bi ba muy tàmbali ci làkk bi am na lu mu nekkoon loolu la la wax nii ne mooy ida araadahu wa talaba bu jubloo benn mbir te tamit soxla ko di ko sàkku bu boobaa loolu la ñuy tuddee gaza comme man nga ne euh, bu ma nee gaza al mooy bu ma nee gaza muhammadun albayta mooy ne seydinaa muhammad mii kat moom jublu na ci kër ga voilà boobu loolu laa ci jublu mais tekkiwul ne mooy xare na kër ga déedéet loolu la lay wax ci làng mooy bu ko jubloo tam soxla ko te soxla ko di ko sàkku moom imaam al badruddin ba léegi muy toxal ci ibn sida rahmatullah alayhi ma mu ne wal ghazwu as-sayru ila al-qitaali ma'a al-aduw léegi nag moo bi nag dafa mujj nekk nag di tekki leneen loo xam ne moo ñu concerne ñun mu ne wal ghazwu kanta xare léegi li muy tekki mooy ne buñ ko waxee ci wàllu sharia mooy liñ ci jublu mooy as-sayru ila al-qitaali ma'a al-aduw mooy jóg dox moo xam dangay war moo xam tànk moo xam avion wala loo yor ngir xare ji xeexe ji ak ki nga xam ne mooy noonu noonub lislaam voilà loolu la imaam Badruddin al-Ayni rahmatullah alayhi wax imaam al-Hafiz ibn moom nee nañu moom wa aslul ghazwi al-qasd c'est la même mooy cosaanu mu al-ghazw mu ngi tekki jublu mu ne moo tax imaam alxaafis ci alfath mu ne rahmatullah aley wa marzal kalaami maqsadu mu ne buñ la nee comme boo déggee ñu naan maqsad marzal kalaam mooy buñ nee boo gisee ko euh, diw waa ñëw déglu benn discours xamu ko mu laaj kim jeeg ne ko ma marzal kalaam kii waxam ji loolu jubluwu ko ana bu wax ji déedéet mooy lan mooy finalité wu wax wax waa ji li mu wax moom fan la jëm mooy lan la ci jublu voilà mu ne moo tax imaam alxaafis ne waaye loolu mooy ci làng waaye wal muraadu bil maghazi huna ma waqa min qasdi nabi sallallahu alayhi wa sallam al kuffaara bi nafsihi aw bi jayshin min qibalihi wa qasadahum wa qasduhum a'ammu min an yakuna ila bilaadihim aw ila al amaakin allati xalluha xatta daxala misla mislu uhudin wal xandaq moom imaam alxaafis ba léegi ñu ngi ci wàllu la euh, euh, kii bi définition bi ba léegi xaw naa mën na compliquer tuuti mais il le faut ndax loo xamul manoo loo xamul manoo ci wax ndax dina dem ba ci biir ñuy wax nit jàpp ne léeg ci jublu mais lii dafa am solo mais léegi ñu jeexal ko duñ ci traîner lu bari insha allah imaam alxaafiz rahmatullah alayhi mu ne waaye nag ginnaaw bi mu la nee buñ la nee mooy ak jublu mais nag fii mu ne waaye liñ ci namm fii ci suñu jataay yi ñu nekk ak ci téere bii may sharaaman imaam alxaafiz bu imaam al buxaari di kitaabul maghazi li ñu jublu ci fii mooy maa waqaa min qasdi nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nafsi mu ne liñ ci jublu mooy jublu fii moom liñ ci namm ci wax ji mooy jublu gu yonent bi alayhi salaatu jublu ci jëmmam ju tedd ji moom alayhi salaatu jublu ji yéeféer yi boobu mooy bu njëkk bi mooy boo xam ne xare soit yonent bi alayhi salaatu salaam day demal boppam ngir xare ak yéeféer yi aw bi jayshin min qibali bu njëkk bi moom la ñuy tudde maghazi mooy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, nu mu tudd xare yi yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu naan ghazwatu Uhud par exemple yooyu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu def benn étimologie bu ñu am que ne loolu bu ñu ko waxee ñu ngi ci jublu que moom yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa demoon mooy dafa fekke affaire bi mais bu dee fekkewu ko nag bu boobaa du ñu ko tuddee loolu duñ ne euh, du ñu ko tuddee euh, ghazwa mais dañ koy tuddee sariya comme mooy deuxième bi mu wax mu ne aw walla boobu bi jayshin min qibali walla wala mu nekk euh, Euh, ab bu njëkk bi mooy moom ci boppam alayhi salaatu wasalaam mooy jublu yéeféer ci ngir xareek ñoom beneen bi walla mu ne aw bi jayshin wala ab armée boo xam ne min qibali mu ngi jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo leen yónni te demul mu ne wax qasduhum kantaa jublu buñ la nee jublu nag mooy jublu yéeféer yi mu ne a'ammu min an yakuna ila aw ilal amaakin allati xalluha mu ne buñ nee jublu yéeféer yi nag tekkiwul ak jublu ñoom dëkk yi ñu dëkk comme ñu ne ko faaru quraychin yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaza quraychan mooy xare nag quraysh tekkiwul ne mooy dañ leen a jublu rek ngir xeex biir Makka dañu nekk zaada allahu tashrifan wa takriman déedéet wala ñu ne ñoom jóge nañu euh, voilà loolu benn façon la mooy benn la bu muy tekki këne mooy du lool rek lañ ci jublu këne fekk na leen dëkk ba ñu nekk waaye jublu léeg-léeg mu jublu leen ci bërëb boo xam ne fa lañ nekk mu ne looloo tax Uhud daldi ndax Uhud dañoo ñëw camper foofu Uhud ak Xandaq nga xam ne dañoo ñëw mooy ne pourtant fekku leen génn na mais fekku leen fa ñu nekk di Makka ne ci àll bi lañ daje ci bërëb yooyu wala ci bunt mën a Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, définition bi muy définition ghazwa di kitaabul maghazi bi ñu nekk moom nag gis nañ ni imaam muslim ibn al-hajjaj par exemple kitaabul jihad moom da ko tudde kitaabul jihad wa siyar muy kitaabul jihad ba léegi bunt bii ñu nekk muy xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy woowee tamit al jihad dafa siiwe lool moo jihad nag euh, lan lay tekki moom lan la moo jihad di tekki tey moom daanaka loolu lay gën doon mooy wàllu xam bi nii d'abord imaam alxaafiz rahmatullah alayhi mu ne ci al fath ba léegi ci fathul baari bi nga xam ne ci lay sharaa ci kitaabul jihaadi wa siyar moom it imaam eh, amal Buxaari waaw akbar gis nga imaam Muslim rahmatullah alayhi moom dafa def rek kitaabul jihaadi wa siyar ndax imaam Muslim bunt yooyu moo ko mooy téere yi moo ko def kitaab yi moo ko def mais baabu foog naa waxoon nañ ko fi yàgg na mais baab yi comme buñ neen baabu sàngam baabu lan loolu moom defu ko moom imaam Muslim ibn al-Hajjaj deful loolu mais comme surah yi ñoo koy def bi gën a siiw mooy bu imaam an-Nawawi ci al bi mu def ñu bari moom la ñuy reprendre même bu ñuy bind euh, Sahih imaam Muslim bi nga gis buñ koy def ñu ciy defaale yooyu bu loolu nag ñu ciy def buntu yooyu du moom imaam Muslim moo ko def mais surah yi ñoo ko def muy ñi nga xam ne ñoo ñëw di commenter téere bi mais ñi nga xam ne moo gën a siiwle mooy ki nga xamante ne ni euh, euh, mooy euh, imaam an-Nawawi léegi imaam al-Bukhari moom moom yamul ci benn boobu moom loolu rek la moom dafa def kitaabul jihaadi wa siyar indi fa téere bu kii après mu jàll indi ay manaqib yi kitaabul manaqib jàll fii te xadis kitaabu ahadiisul ak avant loolu ay badul xalqi yooyu yépp jàll fi ak manaaqibu euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak manaaqibul ansaar yooyu yépp ak fadailu ashaabi nabi ginnaaw defee lool ci dernière buntu bi nga xam ne moom la def ci manaaqibu euh, kitaabu manaaqibil ansaar bi jaloorey wal ansaar yi ginnaaw loolu nag ci la ubbee buntu bii ñu nekk muy kitaabul maghazi waaye avant lool ci la defoon avant loolu kitaabu al wa siyar muy téere bi nga xam ne mooy wax ci jihaad yonent bi alayhi salaam ak ak dundam ak siyar mooy euh, plurielu siira mooy plurielu siira mooy dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lan lan moo tax ñu boole leen kitaabul jihaadi wa siyar euh, ndax loolu si mooy kii bi jihaad yi Euh, siira jihaad ci ci biir siira la nekk mooy jihaad yonent mi alayhi ci biiru dundam la nekk moo tax imaam alxaafis ne wa utliqa daalika ala abwaabil jihaadi li annaha mutalaqa min axwaali nabii sallallahu alayhi wa sallam fi ñu leen di boole dañ leen a boole daal di koy joyal noonu ci buntu ala abwaabil jihaad ndax kat loolu ñu ngi ko jële ci dunduk mooy eh, xare yi ñu ngi ko jële ci lan jihaad ak yooyu ci dunduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir xare yi kon léegi jihaad lu muy tekki ginnaaw bi ñu gisee maghazi ak yooyu imaam al-Hafiz ibn ne te lii lu baax la ñu xam ko jamono ji ñu nekk nga xam ni Euh, moo la gis nga yii dafa jar xam gis nga boo gisee maxaw ci taxaw nii c'est fait exprès moo gën ndax loolu de toute façon mooy sunnaay boroom xam-xam yi loolu lañuy ñuy doxal beneen bi nga xam ne moo gin a tax mooy suñu jamono lépp lañ salfaañi mooy mooy ci boppam li mu doon tekki lañ dindi teg fi leneen moo tax yenn moo yu bari nit ñi di ko daw alors que moo bu noble la fondamentaliste lu ci nit di daw fondamentaliste xam nga mooy lan fondamentaliste mooy koo xamante ne nii lii téere bi wax comme bu ñu nee euh, c'est un musulman fondamentaliste mooy moom koo xam ne dafa tënku ci sunna alxuraan ak sunna ne man loolu laay jëfe kooku lañ naan fondamentaliste mais loolu loo ciy daw mais léegi comme que dañ ko utiliser ci côté bu péjoratif médias yi occidentaux yi suñu dëkk yi tamit nga xam ne ñoom du ñu toog mukk di seggaat moo yooyu luñ leen jox rek ñu jël moo ñu leen jox ñoom ñoo waroon am xel en tant que jullit que ne est man ki nga xam ne du jullit moo yi muy jël des expressions assassines yoo xam ne yu bon di ko jëmale ci sama mbokku jullit ak luñ man di def même bu dee d'accordu ma ak ñoom lu ma man di ñàkk d'accord ak ñoom mais ma xool moo boobu est-ce que moom lii lay tekki dëgg wala déet mais dañuy jox rek ñuy confa ñuy consommer ba moo tax képp koo xam ne sax day jéem a doxal sunna wala di topp ci tànk yonent bi alayhi salaatu wasallam bu ñu ko nee fondamentaliste rek nga gis mu xuuf mu xuuf si kimba bu doon amoon na ko dindi lépp ngir lan ngir day bañ ku ko taxé fondamentaliste islamiste mu daal di kii c'est un mois matin mu daal di si dindi lu ñu ko wax mu daal di jum moo tax moo am solo wala léegi jihadiste ku yëngu rek benn waay boo xam ne dafa am problème nit ku am problème ak benn nit koo xam ne du jullit jullit bu am ak ku dul jullit problème ba rey ko liy xew ci ci ñëma ah. kii xew diggante ay yéeféer ñu am ñoo xam ne xamante nañ mero wala ñu daje fii meroo mu jël bal dóor ko loolu bu dee jullit la moo ko def ku dul jullit automatiquement nu ñu c'est un jihadiste amul antécédent amul ay antécédent psychique antécédent kii euh, ndax ay est moom avant amul woon yenn feebar ak est-ce que wala sax ñuy xool est-ce que amul woon ak problème tout court bi nit ñi am ak mbokku mbokku nitam duñ ko seet mais comme que julli la c'est un jihadiste fondamentaliste terroriste bu ko defee moo jihaad nekk loo xam ne nit ñi def ko léegi benn peste boo xam ne ku ñu ko nar a wax jihadiste nga daal di tiit mais lan lay tekki dëgg dëgg dëgg mooy boo xamee lool bu boobaa nga ne hayya alal ku la ko wax nga ne askay te tamit dina ñëw ci àtte yooyu àtte yooyu insha allah léegi fii ñu tollu ñun li ñu soxal mooy jihaad lan lay tekki imaam alxaafiz raxmatullah alayhi mu ne mu ne wal jihaadu bi kasril jiimi asluhu lughatan al mashaqqa yuqaalu jahadtu jihaadan balagtu al mu ne moom imaam al xaafis al jihaadu ci langue étymologiquement ci cosaan coono lay tekki al mashaqatu coono mooy koo kër këri ci mbir ba sonn ci mooy coono coono ci boppam mooy aljihaadu aljihaadu lughatan almashaqa mooy coono mu ne moo tax dañu naan jahadtu jihaadan mooy balagtul mashaqa man de jote naa ak coono loo xam ne toog naan man de tas gi ma tas wuu daje naa jot naa ci coono loo xamante ni loolu mooy làng jihaad loolu lay teg mooy kër këri te loolu dinañ gis ne sharia ba bii nii ci la bii nii ci la ak anwaa'ul jihaad façon jihaad yi yooyu yëpp dinañ leen gis insha allah mu ne wa shar'an bu dee ci sharia étymologie ci wàllu sharia mooy badlul jahdi fi qitaalil kuffaar wa yutlaqu aydan ala mujahadati nafsi wa shaytaani wal fusaaq mu ne mu ne kantaa ci sharia li muy tekki moo jihaad mooy dañ koy mooy badlul jahdi mooy nga daal di julli sa dayo coono fii qitaalil kuffaari ci xeex ak yéeféri xareeg ñoom mu ne waaye wa yutlaqu aydan est ce que boobu tekki rek la am ci sharia mu ne déedéet wa yutlaqu aydan dinañ ko joyal tamit ala mujahadati nafsi wa shaytaani wal fussaq dañ koy joyal moo jihaad jublu ci xare ak bakk ak li nga xam ne mooy bakkat xeex ak sa bakkat voilà xeex ak sa bakkan xeex ak sa bakkan mooy xeex ak lan say bànneex yi nga xam ne say pulsion dangereuse yi lay yóbbu ci loo xam ne moo lay moo lay alak ëllëg alak la ci àddina alal alak la alaaxira nga gis ne nit ci toog mu leer ko ne télé bi am na film yu bon yu fiy daw moom rekk mu nekk néegam xelam naan ko taalal taalal taalal shaytaaneem qarinam bi wa qaala qarinuhu rabbana ma hada ma ladayya atid mooy qarin bopp yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon nit ku nekk am na qarin mooy koo xam ne moom ngay àndal mu ne mooy gis nga sa xarin boobu nga toog mu naan la taalal télé bi waay sa waay patinage am na de kii am na de nu mu tudd film yu bon yi wala nage am na championnat yi nga xam ne yow mu leer la ne yow en tant ki nga doon booy xool yaay awraay neen ngay gis tax du ñu sol dara yooyu yépp sa bakkan di la ci xëcc ngay xeex moom ngir bañ a tele bi ba fexe ba mbir mi jàll te xooloo ko waaye nga topp ko ba ndax léegi lépp lu romb it mën nañ ko def ci internet bi boo demee rek trouver ko baa nga enregistré ko yooyu yëpp nga fexe xeex ak sa bakkan ba yooyu defoo waaye wa yutlaqu aidan ala mujahadati nafs bokk na ci jigéen gu la lewula ngii pare na ngir jox la boppam yow nga xeex ak sa bànneex ak sa bakkan ba ba jóge foofu te jotewu ngeen daal loolu kooku noonu mujaahid kooku ab mujaahid la ab gàdd kooku ab kii la ab ab mujaahid la mooy ab jihaadkat la kooku moo tax wa yutlaqu dañ koy joyal aydan ala mujahadati nafsi nga xeex ak sa bakkan daj ci coono yu metti ndax kat inna nafsa la amaaratun bisu inna nafsa dëgg-dëgg bakkan la amaaratun waat naa ne aji digalaa koon la bisu i ci lu ñaaw nga fexe ba xeex ba moom sa bakkan bar noot ko ba rey ko kooku loolu minal kooku jihaad la dañ koy woowe ci sharia kooku mu ngi jihaad wa shaytaan jihaadu nafsi ala mujaahadati nafsi wa shaytaan ak iblis te yàlla nee na minal jinnati wan naas man nekk nit mën na nekk jinne mais iblis bu mag mi ñu xam sax nga fexe lim lay sol ci say xel ñu dénk la alalu jàmbur mu leer la man nga cee luubal dara te ñoom duñ ko yëg ndax dañ laa wóolu duñ la laaj nga iblis naan la jëlal rek dox say soxla garaawul lu ci dara yàqu ci dara nga fexe ba xeex ak moom ne duma ko def waaye yi muy wóote yépp nga fexe ba xeex ak moom ba noot ko ba waxam ne yow léegi mooy day désespéré ci ci say mbir mu déses iblis dem ba désespéré wu ci mbiru jàmm bi ndax xeex gu mu xeex ak moom ay yasaminillahu inda jéewali id naadaytuhu bi yaawali comme loolu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di wax mooy dem di xeex ak iblis moomu ba noot ko te loolu ci ndimbalug yàlla rek la maanaam moo tax mu ne ay minni ay minni llahu inda buur yàlla moo désespéré woo moo désespéré loo ci man Iblis leer na ko ne man Cheikhul Khadim radiyallahu anhu manatula amatul fu ma impossible kooku noonu loolu mu doon def kooku ak kuy def lool di xeex ak Iblis kooku mujaahid la ab jihaadkat <laughs> waaye wan fu saaxi ak ñi nga xam ne ay kàccoor lañu fexe ba kàccoor yi duñ la yóbbaale ci seen lenn te yooyu nag dafa naqaree mucc ndax bakkan dafa ànd ak yooyu ndax dañu neex dañu neex tamooy mooy tendance xam nga lu neex ba pare ñépp daanaka di ko def walla li ëpp ci nit ñi di ko def loolu def ko def ko day yomb mais neex googu c'est neexu façade la ci biti la nii rek da ngay foog ne lii neex na mais ku dem ba ca biir xam ne neexatul dañ ci accro mu nekk ndrog ci ñoom mu ne kon dinañ joyal moo jihaad ala mujahadati al fusaq ngir euh, jihaad ak fusaq yi ak ñooñu waaw akbar gis nga définition bi lii mooy charan mooy am na côté jihaad gi ñu xam xeex ak yéefee mais bii nii te bii mooy bi gën rek comme li imaam Euh, al al al euh, Ibnul Qayyim wax Allahu akbar ci Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wa salaam non imaam Ibnul Qayyim il est il est extraordinaire il est extraordinaire Allahu akbar extraordinaire bon foofu. Euh, malheureusement malheureusement mooy ne yi mu wax yi mu wax ak solo yi ñu am mooy mënuñu wax li mënuñu wax li mënuñu wax li mu ne euh, di wax ci wàll woowu noo wax ci wax yu wax wax yu garaaw a garaaw garaaw yu xóot te yéeme mu ne lamma kaana aljihaadu dirwata sanaami alislaam wa qubbata wa manaazili ahlihi acla almanaazili fi ljannati kama lahum rifca fi ddunyaa fa hum alaclawna fi ddunyaa wal aaxira kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fi dirwati al-ulya minhu wastawla ala anwaa'ihi kulliha fajaahada fillaahi haqqa jihaadihi bilqalbi waljanaani wadda'wati walbayaani wassayfi wassinaan waaw akbar mu ñëwal ñu rebondir ci li ñu doon wax li imaam alxaafis doon wax nii eh, rahmatullah alay côté bi nga xam ne mooy jihaad bi nga xam ne mooy bi ëpp doole jihaad bi ëpp doole du rey ay yéeféer noonu rek di rey ay noonu mais mooy nga xeex ak sa bakkan ak yooyu moo tax mu ne te dafa am ay façon yu bari mooy façon jihaad yi dañoo bari mu ne nag bi nga xamante ne jihaad moo nekk euh, gis nga boosu giléem giléem li gën a kawe ci moom mooy boos bi mooy njomboxtalu l'islam wa xubbata nekk doom bi comme dóom du bi ngay gis Jérusalem ak ci kaw jàkke yi jumaa yi lool mu ne bi nga xam ne jihaad moo nekk lool ci l'islam mooy bu dee l'islam ab néeg la ak jàkka la dóom bi ko surplombé mooy jihaad waaw ak kawe noonu nag mu surplombé lool noonu la ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy jihaad kat yi noonu lañu nekk àjjana noonu lañu nekke ca kaw ñépp mu ne looloo tax kaana lahum rifan ni jihaad mel noonu ci lislaam ñi nga xam ne ñoo ci ne noonu tamit lañu mel noonu lañu rawe ñépp ci àddina ndax fa humul a'lawna fi dunya wal aaxira ñooy ñi féete kaw ñooy ñi kawe ci àddina ak ci alaaxira mu ne bi mu demee noonu nag kan mooy le le le jihadiste le mujahid par excellence moo yonent bi aleyhi salatu wassalam mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi dhirwati al fi dhirwati al ulya min moom aleyhi salatu gi ñu wax sànq dóom bi moo fiit moo surplombé dóom boobu waaw akbar mu ne wastawla ala anwa'ihi ala anwa'ihi kulliha façon jihad yépp la yonent bi alayhi salaatu salaam surplombé moom la moom la def lépp fillaahi ci yàlla xaq jihaad yi dëgg dëgg jihaad nag ngay xaar naan waa yooyu ñooy lan façon yooyu mu ne bil qalbi ci xol d'abord jihaadul qalb wal al qalbu wal janaan janaan day tekki xol tamit ndax nëbbu gu mu nëbbu moo tax lépp lu nëbbu ci arab euh, euh, étymologiquement ñoom ñoo bokk moo tax day al jannatu li tax jardin ñu koy woowee ndax dafa am garab yi dañ koy wër aljanaanu xol ni mu nëbboo waaye tamit dangay gis aljaniin muy liir bi fœtus bi ndax moom dafa nëbbatu mu ne moom façon jihaad yi xol wa daawati ak jihaad ci woote ci yoonu yàlla te yooyu yëpp xam nañ ne yoo yombul wóohoo woote jëme ci yoonu yàlla dinañ la jànni ñaata yoon la ko waa Màkka jànni Taif ba mu demoon gisoon nañu ko kenn rekk ko gëm waa dëkk ba kenn gëmu ko ab surga boo xam ne ca àll ba lay liggéey muy Addas radiyallahu anhu ko gëm nga gis mu def jihad ci loolu supporter coono yooyu te ñaanalu leen buur yàlla alak leen mu ne in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali Allahu akbar bu dee ne merewoo ma rek bu dee sam sànj sam mer dalul ci sama kaw rek man faalewuma liñ man di def Allahu akbar ñun nga xam ne ku ñu nuyu fayuñu sax bu ñu doon bu bu ay mbiram tegu woon ci suñu loxo waa ji jour boobu journée du baax wala li des ci dundam ndax dañoo bañ moo ñu gën a dégg bañ ñoo fay ñu kenn xam nga ne loolu ndax sa sa sa anania sa ana ana sa moi moi moi gi nga xam ne moo dee ci suñu xol yi moo lay moo lay tëbloo ngay mer ndax lan diw mu ko nuy faalew yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon lañu ko jànni ñaata yoon suñu boroom wàcce malakul jibaal alayhi salaam Seydina Jibril ne ko hada malakul jibaal sa boroom mu lay nuyu te nee gis na li la saw xeet def malakul jibaal mii nag la la yónni boo bëggee mu jël ñaari montagnes yi daal di koy dóor ci waa Taayif taa laa Taayifa Taayif jeex mu ñaan ñaanam gu siiw ga daawatu Taayif yàggoon nañ ci te ñu wax ci tuuti léegi mooy loolu lépp boobu ci xeetu jihaad la bokk bokku ci ci gën a rëy ginnaaw jihaad ak sa xol jihaad bil qalbi ci xol ndax xol lu yonent bi alayhi salaatu wasallam wax dafa am lamma benn côté boo xam ne malaaka ñoo lay di déey ay mbir di la ko siffler di la ci puus mu am côté boo xam ne nag shaytaane la moo lay digal yu bon yi lu baax loo nar def mu décourager loola ci lu bon lu ñëw mu bëgg nga gaaw koo def waaw akbar te moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ci xadiis bu nekk saxiixayn inna shaytaana la yajri min ibni da min ibni aadama majra dam mu ne shaytaane da day daw ci doomu aadama yi comme fii nga xam ne fi nga xam ne fala euh, euh, deret ji di jaar ci veine yi kooku nga fa xeex ak moom bi ci gën a metti boo paree bu wa daawati ak wóoni léegi façon ni ngay ni ngay ni ñuy jihaadeeg yooyu yooyu dinañ ci ñëw insha allah dinañ ci ñëw ndax ñu ngi ba léegi lii lépp introduction la euh, moo dañuy citer mbir yi nii mais après nan lañuy ñuy jihaade ak benn bu nekk ci yii yooyu insha allah dinañ ci ñëw ba léegi ci waxu imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah aley imaam al am na lu mu tënd ci al-Fath mais da ci citer tuuti bàyyi noonu ñun nag dañuy dem ci source bi ci imaam al euh, Ibn al-Qayyim euh, rahmatullah aley mu ne kon fa ja mu jihaad dëgg-dëgg jihaad ci xol ak wa woo woote jëme ci yàlla wal bayaan ak bu nit ñi boo leen woowee boo leen di nga leeral leen mbir yi ndax leeral yombu na wallaahi am na boroom xam-xam yoo xam ne nit yàlla mën na ko may xam-xam mais xol bi mën naa bañ a yaatoo ni xam-xamam yaatoo ba moo tax mën na am xam-xam bu du bu bare bari mais mënula supporter yenn laaj yu bari yi ndax tamit am na yenn yi boo seetloo da ngay foog ne kii lii affaire tay taylu la te tamit di laaj nga tontu nga ñu poussé waat laaj bi xam nga gisoon nañ bu mel noonu ci Seydina Abu Zar radiyallahu anhu bi mu koy laaj naan ko euh, ndax après yu baax yi nii fitna yi dina lu lu lëndëm dina ñëwaat bi ñu wëndee leer bu l'islam mu ne ah bu mu wax rek mu puusaat mais mu koy tontu na neewu ko ah Abu Zar nag doy na. li ma la doy na lii de masula jànni kenn moo tax Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Seydina Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu di saxaaba boobu radiyallahu anhu doon doon eh, eh, wax ci julli ci sóoli di di di di di kii di alhamdulilah ki ba saxaaba yi di ko xool di ko ngir mu noppi moom ne waay waay waay la lan moo tax ñu moom ni may xoole li mi mu paree yonent mi alayhi salaatu salaam woo ko mu ne wallaahi masumaa gis jàngalekat bu mel ni moom te après moom masuma koo gis masuma koo gis xat mukk ku mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam wallaahi maa kaharani gëdduma de gëdduma yuuxuwuma déedéet dana ma lii de julli la laa yasluhu fiihi kalaamu naas mu ne ko lii julli la waxu nit ñi loolu du ci du ci yéwén jàngal ko nee na masumaa gis jàngalekat bu mel noonu noonu la moo tax suñu boroom ne ko fa bima raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik mu ne ko fa bima raxmatin yërmande gu rëy rëy rëy rëy rëy gu boroom bi subhaanahu wa taala daldi tibbe ci yërmandeem sottil la ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam limta lahum moo tax nga nga daldi e, nooy ci seen kanam dinañ gis aay boobu lu taxoon mu wàcc insha allah ci xare yi walaw kunta faddan gis nga boo nekkoon koo xam ne danga gaaw a mer xaliidan gaaw a tàng mbaq gaaw a mer di di di di mer lam faddu min hawliku konoonte kon saxaaba yi nit ñi duñ def radiyallahu anhu foo nekk rek ñu nekk jaw wër la kon moo tax bu ne jihaad ci wàllu bayaan leeral loolu du du lu yomb wax nit am na xam-xam waaye ku ko laaj mu gëdd la soo gëdd la bala laa tontu bu ëllëgee boo moyul dootoo ko laajati wala mu tontu la mais ngay gën a kii mu ne ah nag doy na ko moo tax jikko yooyu yëpp ki yàlla may xam-xam dafa war a fexe bu melee noonu muy fexe di ci xeex ngir lool deñ loolu bu koy def moom huwa mujaahid moom mu ngi jihaadkat la moom mu ne ginnaaw boobu wal bayaani was sayfi ak jaasi muy arme façon yii yépp la yonent bi alayhi salaatu salaam xee jihaad ak li nga xam ne mooy xol woote ci yàlla leeral waaye ak jaasi comme niñ koy gise ci ghazwatu badrin ak yooyu xare yooyu ak Uhud ak yi mel noonu ndax mbir yi moom ku fi bëgg a taxawal dëgg te amoo force gaa yi nappaaji sa dëgg ndax àddina bi gaa yi lisaanul lisaanu sayfi moo fiy dox li kàccoor ba waxoon te wax na dëgg ci waxam jooju di Machiavel la loi du plus fort fii loo am am dëgg gis nga boo amul doole gaa yi dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay faagaagal mooy sa dëgg dafa laaj lu ko protéger moo tax borom bi ne wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa gis nga yéeféer yi préparer leen lépp loo xamante ni lu lépp mastata'tum lu ngeen lu mën a kap ci lu yàlla def ci seen capacité lu ngeen mën a waajal ci xeex ci force ci wàllu armement wàllu renseignement militaire wàllu fabrication de bombes ak yooyu arme waaye mastataatum min quwwa ak lépp loo xam ne day défendre diine ji ci wàllu idée loolu lépp force la ci wàllu véhiculer ci lu leer ci loo xam ne lu leer la mais tamit ci dëgg njàngaleem lislaam mu ne loolu lépp waajal leen moo tax yonent bi alei salatu salaam was say fi jihaad naag ak jaasi was sinaan voilà muy as sayfu was sinaan mooy yoo xam ne liñ naan ay daan nga xam ne bu dee jar na jar na dëgër mu daldi dëgër waaw loolu lépp as wa sinaan loolu lépp day wane lan arme moo tax moom imaam ibn al mu ne wa kaanat saa'atuhu mawquufa ala al bi qalbihi wa lisaanihi wa yadihi mu ne te moom aleyhi salaatu wassalaam waxtoom yépp waxtoom yépp minutam yépp cersam yépp ci jihaad la newoon ci xolam bi qalbi walisaani ak làmmiñam wayadi ak loxom comme niñ koy gise nii wallahi ci lañuy xame ne sëriñ na toog ci der bi loolu ku xamul dara koy wax li ma aka bari lu ma koy wax ndax dafa am solo te loolu temps ab wax la boo xam ne léegi dafa siiw mu ne ñu naan na dem toog loolu dafa am ay jamono yoo xam ne na dem toog bu xamee ne fii loolu mooy li nga xam ne moo fi xikma waaye dëkk bi yépp du yàqu moom nga xam ne am na possibilité wax wax sax ñu bëgg koo tere bu waxee ñu ne waaye dinañ politique xam nga ko ñuy tere wax wax dëgg wax ci liy xew ci pénc mi kooku yaakaar nga ne moos dara na fa kii nekk mu war koo mën a dindeeg loxoom ñu koy xalaat di ko permettre wala di yaakaar ne mën na koo def moo tax yonent bi alayhi saatu wasalaam mu ne ak waxtum yépp dafa newoon ci jihaad ci xolam làmmiñam ak loxoom looloo tax mu féete kaw ñëpp wali hada kaana arfa'u al-aalamiina dhikran wa a'zamuhum wa kaana arfa'al aalamiina dikran wa a'zamahum 'inda allahi qadara looloo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam féeti kaw ak tudd képp woon képp ci àddina bi képp ku yàlla bépp mbindeef waaye moo leen gën a màgg dayo ak daraja fa borom bi subhaanahu wa taala kon loolu gis nañ ni mooy façon jihaad yi waaye façon jihaad bi mooy gis nga dafa général dalaa wax bu général mu ñëwaat moom imaam Ibn Qayyim daal di la koy gën a tënkal gin la ko ngir mu gën a précis nga jàpp mu ne fal jihaadu arba'u maraati mu ne jihaad Euh, ñeenti étape la bi ci njëkk mën a jihaadu nafsi mooy xeex ak sa bakkan après buñ jógee fii nag buñ limee yi ci lañuy ñuy limaale naka lañuy ñuy jihaade bu nekk ak yooyu ndax loolu dafa am solo ndax bu ñu ko tuddee nii rek après da am ne wéy la remet saafara gi mu ne jihaadun nafs bi ci njëkk mooy dañu tuddoon ko sànq xeex ak sa bakkan xeex ak sa bakkan mooy bu njëkk bi wa jihaadu shaytaan mooy nit ku ne nii nii nii nii mu ngi ci moom ci luñ joyal mu ne bi njëkk mooy façon jihaad yi am étape yi bi ci njëkk mooy jihaadu nafsi xeex ak sa bakkan wa jihaadu shaytaan ak xeex ak iblisul la'in di shaytaane bu mag bi ak mbooleem shaytaane yépp wa jihaadul kuffaar yi ak xeex ak noonu yàlla yi di yéeféen wa jihaadul munaafiqiin ak xeex ak naafiq ñeent yooyu ñooy façon jihaad yi am xam nga fële mu la doon wax jihaadul alqalbi wal janaan wa daawati wal bayaani wa sayf wa sinaan yooyu yonent mi aleyhi salaatu salaam def yooyu yépp mën nga koo tënk ci yi wax nii kon façon jihaad yi lool bi ci njëkk jihaadu nafs xeex ak sa bakkan wa jihaadu shaytaan xeex ak shaytaani wa jihaadul kuffaari ak xeex ak yéeféer wa jihaadul munaafiqiin ak xeex ak naafiqi léegi Allahu akbar maam Ibnul Qayyim bokk ci Allahu akbar mu ne xoola euh, fajj léegi mu commencé di la détailler benn par benn mais ñun dañ koy tënk mu ne fa jihaadun nafsi xoola bu njëkk bi bu njëkk bi muy boobu mu ne boobu arba marati moom moom ci boppam ci ñeenti étape la composé wu ni nga koy xeex jihaadul nafs xeex ak sa bakkan ñeenti façon mu ne ihdaha bi ci njëkk an yujahidaa ala ta'allumi al-huda wa diini al-haqq alladhi la falaha laha wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi mu ne wa mata faatahu faataha ilmu shaqiita wala shaqiita wala shaqiita fi mu ne bi njëkk ci jihaadu nafs mooy xeex ak sa bakkan mooy mu ne boobu an yujahidaha ala ta'allumil huda sa bakkan nan nga koy xeexe sa bakkan nan nga koy xeexe mun a nga xeex ak moom mënoon la say suñ Tuubaa radiyallahu anhu di wax ci ko kii nu mu tudd euh, téere boobu aaxiru zaman bi muy wax xeexal ak nga foog ne danaan la yooyu nga xeex ak ay noondeeg yooyu mu ne tàmbaleel ki njëkk nga foog kan la wax mu ne an nafsa sa bakkan mooy jël sa arme armewul jusqu'aux dents jëlal sa pistolet charge te jàpp ci gâchette bi fas yéenee tiire nga ne ko waa kan laay tiire mu ne naf saka sa bakkan jamal sa bakkan yow dóor ko tël mu wadd njëkk koo dóor ma ñu niwroo xalaat di xoolam noon wala sax koo xam ne ndax a jullit la de mais fexe nañ interpréter dara ba def ko bu yéeféer di jaakaar ne moom la daan dóor mu ne déedéet naf saka fëgg ko sa bakkan yow ba bu ko defee doo gis kenn di foog ne yaa ko gën kon mu ne jihaadu nafsi mooy nga xeex ak moom nan ngay xeex ak moom bakkan ni ngay xeex moom mooy nga jàng ak njub di lislaam wa diinil xaq ak diine dëgg ji nga xam ne alladi la falaaxa laha gis nga sa bakkan sa bakkan amul manula texe wala saadata fi maashiha te manula am ak ndaata tëllëxe ci ak dundam wa maadiha non seulement dund àddinaam ak fa mu jëm illaa bihi lu dul mu xeex mu xam boo xam-xam di nga xam ne mooy diinul xaq muy dëgg-dëgg lislaam loolu mooy tawxiid ndax nit bu amul pas-pas bu baax moom rate na mbir mi moo tax mu ne wa mataa faatahu faataha gis nga xam-xam ale bu dee bakkanam noot na ko ba xamul li nga xam ne mooy diini dëgg ji shaqita fi daarayn kooku moom yow mi kooku dal mi loolu dal xamal ne yow kuttus nga mooy perte nga ci ñaari kër yi muy kër gu allah àddina ak kër gu allaaxira xoola ñu xamul dara ñépp di jaamu ay ay ay xërëm wala di jaamu ay système yi naan ati lii lañ xamul xeexu ñoog seen bakkan xeex boobu mooy la nga xeex ak moom ala taallumil huda wa diinil haqq di nga xam ne sa bakkan mooy jàng xam njubu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di lislaam ak diine dëgg ji di nga xam ne manoo am texe ci àddina manoo fi am dundu gu ndaataa tëllëxe fii wëg fa nga jëm lu dul nga xam loolu xam-xam boobu boo ko xamoon mu ne torox nga àddina ci àllaaxira loolu mooy première façon bi ngay xeex ak sa bakkan mu ne sa asaniya deuxième ginnaaw bi nga amee xam-xam boobu xam-xamu diine lii du rek yéeféer bi ah, mooy jullit bi bu dee jullit nga te xamoo nan ngay jaamoo yàlla xamoo nu ñuy jàppe xamoo nu ñuy woore xamoo nu ñuy jullee loolu boo ko xamul yow shaqiita torox nga ndax li la yàlla sant doo ci man a ne ndax xamoo ko mu ne kon deuxième façon bi ñuy xeex ak sa bakkan mooy an yujahidaha ala al amali bi mooy ginnaaw bi nga amee xam-xam que man xam naa ne julli moom farata la woor même bu dee dafa nekk période de canicule farata la génne azaka bu dee conditions yi réunir na ci man ak lu génn alal metti metti ci bakkan an yu ala al amali bihi ba'da ilmi ginnaaw bi ma amee xam yooyu sama bakkan ba génne alal jooju joxe ndax ndax àq ci alal ji ma joxe ndax mu ne wa illaa fa mujarrad al ilm bilaa amalin in lam yadurruha lam yanfa'ha mu ne ndax xam-xam kese xam rek saa jëfe li nga xam bu la lorul du la jariñ moo tax lu garaaw la nga xam ba pare di def moo tax moom imaam Ibn al-Qayyim mu ne euh, ci vers bu siiw boobu naan in euh, in kunta la tadri fa hada musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam aw kama qaal mu ne bu dee xamoo moom loolu musiba la mooy yëfi àdd yëfi diine xamoo ko te yoo xam ne farata ci nit ki mu ne loolu loolu garaaw la waaye nag mu ne bu dee ne nag da koo xam ba pare te defoo ko jo defoo ko waaye in kunta tadri fal musibatu musiba gi a'zamu moo gën a tee rëy nag ndax yow lay bi nga xam ne ki xamul war na koo mën a am yow mënoo ko am ndax xam nga kon mu ne xam ndax xam-xamu xam diine dëgg ji xam liñ ci war a def li ciy farataak yooyu te defoo ko loolu bu la lorul du la jariñ mu ne ñetteel bi façon bi ñuy xeex ak sa bakkan mu ne an yujaahida ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man laa yu man laa ya'lamu wa illa kaana min alladhina yaktumuuna maa anzala allahu min alhuda walbayinaat wala yanfa'u ilmuhu wala yunjihi min azabillah mu ne ñetteeli façon bi ngay xeex ak sa bakkan ginnaaw bi nga xamee ci jëfe sa xam-xam mooy nga jàngale ko di ci woote jëme ci sa xam-xam bi nga yor di woo nit ñi ala daawati yi di woote ci diine jooju nga nekk mais ñi jot a nekk te xamuñu nga gis ne nga laay biir leen di leen jàngal wa ta'limihi di woo ñi nga xam ne nekkuñu ci di leen fexe convaincre ci l'islam waaye ñi ci nekk te xamuñ wa ta'limihi man laa ya'lamu nga leen di xamal yi nga xam ne farata la ci ñoom ñu xam ko ndax lool mu ne boo ko siinoo boo deful lool danga bokk ci ñi nga xam ne ñoo xam ba pare di nëbb xam-xam ak li nga xam ne yu leer yi ak njub yi ko yàlla def te bu boobaa xam-xamam boobu du ko jariñ te it du ko musal ci mbugalum yawmal qiyaam mu mbugalum yàlla mu ne ñeenteel bi te ci la ñuy yem bu bii di ñëw ñu àggale insha allah mu ne façon bi ñuy xeexe ñu ngi ci première maratibul jihaad yi allahu akbar mooy état bu jihaad yi bu njëkk bi mooy xeex ak sa bakkan ci lañ ne nii mu ne ñeenteel façon bi ngay xeex ak sa bakkan mooy an yujahida ala sabri ala ala mashaqi da'wati ila allah wa adha al xalq wa yatahammalu mu ne ñeenteel bi ngay xeex ak sa bakkan mooy nga xeex ak moom ci muñ ala sabri ala mashaqi daawati ila allah nga muñ ci tar-taru metti woote ci yàlla wax nañ ci sànk yonent bi sa salaam li ko ci dal te ñu gis ci lu bari mais yemul foofu ndax ñëwaguñu am na yu ci tudd ci juif yi mais yooyu gën a tee tar dinañ ñëw yu gën a poussé ci yooyu ak kuffaaru Quraysh ni mais nit ku ne di woote ci diine xamal ne am nga ñoo xam ne Iblis mooy ki njëkk a taxaw nekk sab te dina ngemb képp ku mu mën a ngemb ngir mu faagaagal la moo tax mu ne kon da muñ ak tamit gëdd yiñ lay gëdd ak tamit yi nga xam ne duñ la faale nga wax ba pare wala nga ñëw ñu jànni la dàq la jóge leen fi kenn xamul waay waay ñu ñuy rey waay waay waaye waay seen xadiis yi dafa doy waaw dañ ñoo bëgg a booleeg yàlla yooyu yëpp nga muñ ko nga muñ leen waaye wala ñu ñëw sax di la tuumaal ci sa der ak sa réputation ngir lan ngir fexe yow dootoo am foo taxawati dootoo fa mën a taxaw ndax xas nañu mu ne kon nga xeex ak sa bakkan ñeenteel bi ci muñ metti tartar yi nga xam ne moo lay dal ci woote jëme ci yàlla ak lori nit ñi yooyu yépp nag danga koy yenu pas euh, euh, ñàkk pexe moo tax déedéet lillah wa yataxammalu nga ngaar dàjjoo loolu lépp lillaah ngir buur yàlla loolu mooy ñeenteelu façon bi nga xam ne moom lañuy xeex ak bakkan muy bu njëkk bi étape bu njëkk bi muy xeex ak sa bakkan kon ñeenti façon lañ koy xeex mooy nga xam xam-xam al ilmu xam-xam allahu akbar xam-xamu diine xam-xam bu baax te leer boo paree nga jëfe ko xeex ak sa bakkan ngir jëfe loolu te buur yàlla rekk tax te boo ko jëfee ba pare nga ci woo nit ñi di leen ko jàngal waaye nga ñeenteel bi nga daldi di muñ ci seen lor yi tukkee ci ñoom lii mas nañ ko fi wax de que mooy façon xam-xam xam-xam lii tax nga téye ko c'est pareil ak lii mooy da koy jàng ngir yàlla boo ko jàngee ngir yàlla nga jëfe ngir yàlla boo ko jëfee ngir yàlla ginnaaw gi ngay woo nit ñi di leen ko jàngal loolooy tax xam-xam des te bu boobaa ci ngay faagaagale te tamit di muñ ak problème yeeg mettit yi ci yi la ciy dal loolu lay fay dese kon insha tey dañuy teg suñu loxo foofu ànd ak ba léegi imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi ci zaadul maad fii hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam ci maratibul jihad façon jihad yi ba léegi ñu nekk ci introduction suñu bunt bi di kitaabul maghazi di buntu xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam incha allah dañuy yem foofu ba bii di ñëw bu ko defee ñu àggale wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin